voilà kon loolu yëpp dafa am solo mooy di nawloo nit ñi eh, nga xam ne bu ngeen di nekk di ànd ngeen jekki gisu ngeen kenn am ci kenn ci yéen koo xam ne benn fan ñaari fan a ngi gisu ngeen ko waru ngeen a toog rek naan ah xam naa moom sans sans sans sans sans lan eh, sans nouvelle bonne nouvelle loolu moom waxi caaxaan la non non loolu moom du l'islam mooy sans nouvelle bonne nouvelle ah le fait que daal joxewul nouvelle mooy daal ci lu neex la nekk mooy mu ngi ci jàmm quoi déedéet affaire du lool loolu duy ne ah voilà ñenn ñi nag dañ koy wax foog na ñu ngi wax lu am solo mais waxu ngeen fi kew laa wax waaw kew ngeen waxul <laughs> waxu ngeen fi dara waaw loolu moom du wax ku yeewu yàlla tere waxu euh, muy nekk loo xam ne day balle ci l'islam waaw yonent bi sa salaatu salaam ñi doon àndal bu leen gisul jekkee gisuleen da leen doon nemmeeku di laaj seeni mbir ana ci lan lañ nekk fan lañ nekk ana lu leen dal wala yu mel noon waxoon nañ fi temps yee ki nga xam ne ab yahuud la woon bu doon ñëw ci kër yonent bi alayhi salaam benn xale muy Seydina Anas radiyallahu anhu wax da doon kër yonent bi alayhi salaam lu bari yonent bi alayhi salaam jekki gisu ko mu laajte ne waa moom ana mu ñu ne dafa feebar de mu ne jóg leen ñu dem seeti ko biñ ñëwee seet si ko fekk dafa feebar ba euh, yonent bi alayhi salaam agsi bàyyam a ngi toog xale bi mu ngi feebar ak yooyu yeneen tubaab yi saam xam ne kii léegi mu génn àddina de ni mel nii mu ne ko euh, tuddal baatu seede yi waaw seedeel na amul benn buur bu ñu war a jaamu euh, ku dul yàlla te mu xaman muy man mii ndawu yàlla laa sallallahu alayhi wasallam xale bi daal di xool baay ji mooy di xaar ah est ce que baay ji dina ko jox ndigal ngir mu mën a wax lool ndax ñoom ay yahud lañu. waaw baay ji ne ko atin abal qaasimi ne ko ah toppal abul qaasim li la abul qaasim wax defal lim la wax xale bi daal dina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam da ko wax rek génn àddina yenente ma lay kontaan ne saxaaba yi waajal leen seen mbokk mooy toppatoo leen ko comme ni ñuy toppatoo be jullit bu génn àddina allah da koog masula jullil yàlla masula wooral yàlla masula saraxeel yàlla li mu def daal ba muy génn àddina la tudd baatu seede yi léegi nag moo gën bépp sëriñ boo fi tudd tu saxa sa ngir non sëriñ yépp boo leen boole woon gone gee leen gën <laughs> te masula julli masula woor dalika <laughs> fadlullahi <laughs> lii mooy ngëneelu yàlla wallahi yutihi moo koy jox man yashaahu ku ko soob wallahu te borom bi dul fadlil azim mooy borom gëneel li nga xamante ne ni gu màgg la kon nag mu ngi noonu ndax darajaay saxaaba la yo te ku yorul darajaay saxaaba mooy yow de toute façon ku ñu gën nga nekkoo ku gën <laughs> voilà mooy saxaaba yaa la gën ñoom yonent yi kese leen gën radiyallahu anhum wa ardaahum voilà <laughs> ashaabi ashaabi yonente bi alei saatu sama saxaaba yi hay maa ngi leen di moytu la ko sama saxaaba yi nim nee ci saxiixayni <laughs> laa tasubbu ashaabi bu leen di ŋàññi di wax lu ñaaw sama saxaaba yi te ngeen yëg ne law anna ahadakum bu doon kenn ci yéen anfaqa dafa saraxe misla zahabin uhud uhudan zahaba lu toll ni montaanu uhud ni muy ngand ngand lu toll noonu nga jël ko lépp or bu tel noonu nga saraxe ko maa balaga jotewul mudda ahadihim kenn ci saxaaba yi bu doon moom moo saraxe muddu ah muddu loxo bu ñu tàll ñaari loxo yuñ tàllal mel na kuy ñaan ci nattug yonent bi alayhi salaatu wassalaam boroom loxo bu eh, nit ku ku yema maay nga jël comme muyum koor tibb la nga tibb du fees rembat du ñàkk ki yem nga sotti lu toll noonu yow boo sara ku dul saxaaba boo saraxee montagne or lu toll ni Uhud yow yow mudd bi saxaaba bi saraxi yow àggoo foofu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala du sa xaaj sax àggoo ci Allah <laughs> waaw kon loolu yëpp mooy di nemmeeku ñi nga xamante ne ñoom ngay nekkal boo leen gisatul bul we wax pas nouvelle bonne nouvelle loolu du waxu ko yeewu du waxu jullit waaw kon nag moo tax yonent bi saa saa fa sa'ala anha mu laaj tey mbiram aw anhu wala waa jooju yàlla ndaw si fa qaalu saxaaba yi ne ko maata non moom nag dafa génn àddina de yonent bi saa saa ne. afala kuntum azantu azantumuni wala moo tax yëgalu ngeen moo ko woon ah? lan moo tax yëgalu ngeen moo ko woon léegi laaj bi mooy mu ne après sëy na Abu Hurayra mu ne radiyallahu anhu fa ka annahum mel ni ñoom am amraha dañoo ndawal mbiram daal mooy ñoo jàppoon ne daal wax dëgg yàlla nag ndaw ndaw si baax na lool li muy def baax na mais nag yonent bi saa saa am ndax lii am na eh, yeneen riwaay al imaam ibn Xuzayma gu gu leeral lu tax nekkuloon bëccëg la faatu ñu bañ ko wax yonent bi am ne duñ ko noonu guddi la waaw du guddi la yonent bi doon nelaw léegi boo tax ci riwaay imaam ibn Xuzayma bi rahimahullah foofu da ne maata min al li fa karihna an nuqida an nuqidak ñu ne ko mais yonent bi lu tax boo bi mu laajee ne mais lan anamu ñu ne ko faatu na mu ne la moo tee ngeen ah ngeen ngeen ngeen yëgal ma ko mu ne ñu ne ko mais yonent bari sa sam c'est que guddi gi la faatu de ci guddi biig la faatu te bon dañ doon dañ la bëgguñ woon yee la parce que saxaaba yi radiyallahu anhu moom laa la doon wax euh, bi ñuy gis xadiisu bi doon wax Sahl ibn Sa'd bu Seydina bu Bakr bi radiyallahu bi muy jiite nit ñi yonent bari sa sam ne ko jiiteel mu mu yëkkati loxoom sant yàlla waaye continuer euh, reculer yonent bi saa saam jiitu julli mooy diggante ndigal ak tay teggin ay teggin nag daa gën a féete kaw lépp lislaam lépp teggin la képp Qur'an la diine ji walla inna allaha la yastahi min al haqq quoi waaw borom bi moom amul kersa ci dëgg tax ngay wax say reewa de fu ñu wax rek nga teg ko foofu inna allaha la yastahi min al haqq yow loolu sax reewa de bokk la mais xam nga ne loolu diine l'islam waaw yeneen ci balay saa saam nee na idaa lam tastahi fasna ma shi'ta bu dee ne amoo kersa ci dara ci sa boroom rawatina defal lu la neex waaw alxayaa waa ji ñëw di di di di di yedd mbokkam ma ci euh, ci li nga xam ne mooy euh, kersa gu yaatu gi mu am yonent bay saa saam ne ko hé bàyyil ki ngay yedd bàyyil ki ngay yedd ndax innal xayaa ndax kat kersa du ëndi lu du diiw kulluhu xayr moom yiw kese la léegi nan ngay ñëw di yedd ni naan ko yow da nga am kersa bu ëpp quoi déedéet kersa amul lu négatif lépp positif kon nag mu ngi noonu léegi kon euh, euh, euh, ñoom adab teggin yooyu kon diine gi lépp teggin la waaw lépp teggin la léegi mooy teggin yooyu moo tax nag ñu ne ko ah yonent saa saam fekk guddi la gaañu de te nag dañu doon bañ yee la fa karihna an nuqidak waaw kon nag mu ngi noonu kon dañuy xam kon ñoom li taxoon defuñu ko nekkul ne dëgg la amaana euh, euh, li al imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu wax amaana peut-être que ne bon euh, demoon fëgg ko wala yu mel noonu te loolu du nekk loo xam ne ciy teggin la mais ñoom dañoo gis ne loolu du ay teggin ñoom comme que mën nañ koo def nañ ko def voilà voilà léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne leen ne leen dulluni ala waaw léegi nag euh, tegtal leen ma ci xabroom mooy wan leen ma fan ngeen ko denc waaw fan ngeen ko denc ñu dem wan ko ko loolu dañ cee xam ne xabru yi il faut bokk na ci euh, bokk na ci ñu yoonal mooy xabru bi ñu xam kan moo ne waaw parce que bu doon ne xamuñ xabru yi kat moo fe ne yonent bari saa saam dëgg la rek naan bon lii xabru bu bees la buñ demee dinañ gis gas bu bees bi dinañ xam ne fii la waaye loolu tamit mooy di marqué dara ñu xamal ne diw mii la loolu daraa ci newul waaw am loo xam dañuy def ne kii turu kii la voilà kii moo fi tëdd doomu wala moom diw doomu diw ak yu mel loolu dara newu ci voilà euh, am na sax ñu ne euh, kii Seydina euh, Ousmane ibn Maz'un radiyallahu anhu mi nga xam ne moom lañ njëkk a denc moom la yonent bi saa saa njëkk a denc almeeru al baqiya almeeru Medina yi am na riwaaya yu naan nettal yu naan defaloon na ko loo xam ne euh, pour di ko xàmmee voilà kon loolu lépp day wane loolu mën naa nekk waaye nag yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di tere ñu en ñu bari surtout hadith naa Ali boobu da waxoon waxoon taalibe mi ne ko ndax duma la digal li yonent bi saa li mu ma digaloon. bu ma fekk benn xabru boo xam ne dañ koo yëkkati ba ci kaw lu dul ma maase ko waaw ma maase ko loolu taxoon nañ ci bu baax ci <laughs> ci wàllu est ce xabru boo xam ne dañ koo tabax dañ koo war a toj wala yu mel noonu <laughs> wute yi ci boroom xam-xam yi indi loolu vay eh, boo ci bëggee loolu nag daggoon nañu ko def ko ci partie yoo xam ne masala yi kese euh, euh, euh, buy traité loolu Euh, te jamono yooyu daa amoon actualité tamit bu ci amoon mooy taa yi naan gars yi euh, waa Al-Qaïda yi ñu doon wax Mali Mali boobu bi euh, coup d'état Mali gars yi naan gars yi dañu doon toj yenn mausolée yi fële ca Tombouctou wala côté yooyu daal waaw. léegi loolu nga dégg nag wax yu bari am ci xam nga rek ñun dañuy waxe léegi-léeg ay ay passion ak yu mel noonu dañuy wax ay passion ak yu mel noonu mais duñu waxe xam-xam waaw gis ñoo xam nañ naan ay kilifa diine lañu. ñu bëgg génne gaa ci lislaam ak yooyu ñay def loolu euh, alors que euh, loolu euh, mbir mi ginoon naa xóot loolu waaye gisoon nañ ko te leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon yonent bi alayhi salaatu salaam ne tal leen ma qabrum waaw fa lu ñoom itam ci saa sañu def ko loolu dañ ci xam ne al amru yaqtadil wujub waaw sharia bu diglee yonent bi alayhi salaatu bu diglee dañ koo war a gaaw def yi saaba yi neewuñ ah bon bon xam naa moom digaleem gi moom mooy li nab bi la quoi mooy lu mu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu kii rek la lu ñu sopp la rek nañ bàyyi ba heure bu ñu neex ñu daal di wala jour bu ñu neex bi ñu nee wan leen ma ñu toog di xaar ba heure bu neex ñu dool koo wan déedéet du lool mooy fa ca saase dal dullu dalluuhu ñu daal di koy ju euh, tegtal ba mu ñëwee nag fa salla alayha yonent bi alayhi salaam daal di julli ci xabru ba léegi bala ñuy continuer fii mooy euh, ndaw sii nii dafa nekkoon ku ñàkk nekkoon koo xamante ne nii mooy bokkul woon ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon duut baaraam ci société bi ak kii bi boroom alal yeeg boroom ñi nga xam ne ñoo siiw yooyu waaye l'essentiel l'essentiel mooy ci mujtama'ul al islami société musulmane boo ci newee l'essentiel mooy amal loo def waaw yow nekkal ci loo xam ne ak jaamu yàlla la gis nga li mu doon def noonu mooy moom bali jàkka ji la doon def amaana ñu bari dañuy jàpp ne lii nii du lu rëy waaye rëy na fa yàlla ak yonentam alayhi salaatu wasalaam ba moo tax ba mu jekkee gisu ko non seulement dafa laajte ay mbiram luy wane ne vraiment yittewoo na ndaw kooku ki doon def lool ak la mu doon def ba pare ñu ne ko denc la ko mu ne nañ wan leen ma fi ñu ko denc ñu wan ko ko mu ñëw daal di koy jullee te fekk ne julli nañ ko ba pare jullee nañ ko pare neewul jullee nañ ko pare baax na non mu jullee ko loolu lépp nekk ay mbir yoo xamante ne day wane ne gis nga jëf gu ndaw nit ñi mën nañ koy xeet jàpp ne du luñ ndeke loo wa yahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim beneen xaadisa mooy lu mel noonu rek loo xam dañuy jàpp ne lu néew la lu woyof la ndeke fa yàlla lu màgg la jëfam jii mu doon def lu màgg la fa yàlla ba tax mu def ndawam bi alayhi salaatu wassalaam yittewoo ay mbiram nii neewul doyloowul ne jullee nañu ko ba pare toppatoo nañu ko xam na ne saxaaba yi def nañu loolu mais mu ne leen wanaat wan leen ma fa ngeen ko denc mu bàyyi yitteem yëpp dem ba foofu fa salla alayha daal di julli ci xabru ba waaw kon mooy ku nekk rek fa nga nekk bul xeeb lu baax la ngay def waaw xam nga ne moos bu xeeboon li muy def ne naa ba ah lii moom du dara ay di dajalay mbalit ak ay di bale jàkka jeeg këyit gu wadd fii ma for wala musuwaar bu wadd ma for kii di defar jàkka ji di ko rafetal ak ah, lépp lu takk ma dindi lool moom lool moom du dara quoi ah nga xeeb bàyyi naa ah man daal naa fexe daal comme que daal manuma di jàngale comme imam bi wala di jiite wala comme nekk muezzin bi nekk kiy nodd wala ki nga xam ne moo fiy def dars man daal kon naa ko bàyyi déedéet ñoom bu dee ci loolu lañ nekk yow yàlla ubbil na la beneen bunt ndax bunt yiw yi dañoo bari l'essentiel ne ci te yàlla rek tax ku fonse fonceel ku foncer wul nga foncer ku àgg di nga àgg ku àggul di nga àgg insha allahu taala kon nag loolu lu amaam solo la yëllëg taalim ak suñu bunt bi mooy ngëneelu woy ñu suufee jullit ñi ak ñi nga xam ne mooy woy ñàkk ñi gis nga kii ci woy ñàkk ñi la bokkoon waaye gis nga yonent bi saa saam ak ñi nga xam ne seen euh, kii ci société bi du rëy waaye yonent bi salaam ni nga xamante ne mooy rasuulu rabbil alamin yittewoo ay mbiram nii alayhi salaatu wassalaam mooy wane ne ñooñu ngëneel seen ngëneel rëy na ngëneelam rëy na léegi nag bi loolu amee nag fa salla alayha mu julli summa qaala ginnaaw gi riwaay bi mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu salaam ne léegi fa salla alayha Euh, wala nañu àggale lii ba pare après door a ñëw ci lool fa salla alayha mu jullee ci léegi bon nañ àggale fii ba pare bala ñooy dugg ci leneen li mooy fii nii boroom xam-xam yi dañ ci wute rahmatullah alayhi mais attention parce que yeneen bi alei salatua salaam kii dafa génn àddina ñu denc ko ba pare mu ñëw jullee mu ñëwaat julleewaat ko mais loolu est naa nekk wala lan wala julli ci xabru est-ce que mën naa nekk parce que bu ñëwaat julli ci xabru mooy fekk nañu denc fa nit ba pare nga ñëw ci cimetière ñëw ci benn tombeau ñëw daal di julli foofu te bu leer na kooku kon jullee nañ koo pare en tout cas lu ëpp est-ce que mën nañoo jullee ci xabru salaatul janaza pas julli tisbaar ak tàkkusaan ah non non non ah non waaw ah, parce que xabru yi buñ la nee jullee ci xabru sax du dangay ñëw di julli ci kaw xabru bi ah mooy ñëw taxaw ci kawam déedéet parce que loolu da nga koy diisal yonent bi saa saa ne woon na bu ci kenn toog ci xabru bi wala yu mel noonu ndax da nga koy diisal da ngay diisal boroom xabru bi. bu dul woon ne du yëg kon mbir mi du ko waxe noonu waaw boo taxoon mu ne kasru kasru idamin mayiti ka kas ka kasrihi hayya yonent bay sar ne gis nga nga damm yaxu ki faatu moom nga damm ko muy dund ñooyam moo tax yooyu ay masala la yu bari yoo xam ne suñu jamono dafa feeñ yoo xam ne waxu yonent bay sar sam yooyu day leeral li nga xam ne moo ci la atteb l'islam waaw yenn yi ay parce que voilà waa ji génn na àddina rek waaye voilà nañ jël nañ jël yaramam ah jël foiwam defal keneen parce que am na ku war a dund te amul foie ak yu mel noonu wala boo koo xamante ne nii am na rein bu mu soxla te kii di waaj a génn kii di génn àddina nañ ko tong-tongee dagg rein yi daal di defal kële parce que moom de toute façon moom il est déjà mort wala mu ngi door a faatu mbir yi tàng na yooyu yëpp da ngay xam ne boo ko daggee day metti ci moom de waaw loolu la yeneen timale saar saab wax ndax damm yaxu kuy ku faatu moom damm ko muy dunda yam day metti ci moom te loolu moom wax dëgg souffrance bu mel noonu ah yéeme na kon yooyu jara bàyyi xel la ci masala yu bees yi nga xam ne ñoo am ay don de don de don ay don de moo na ay masala ay don d'organe yooyu yëpp eh, mu jara bàyyi xel bu dee ne kii dund parce que eh, ay don d'organe ci cosaan du lu dagan ci cosaan parce que nit ki yaramam ci boppam moomu ko borom bi ci boppam ñun ay ay ay ay légataire la borom bi moo ñu ay dépositaire voilà boroom bi dañoo defal yaram yi ngir ñu ci man cee dund man ko cee jaamu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma nit ak jinne jinne nit loolu ngir ñu jaamu waaye benn yoon borom bi defu ko ngir ñu koy jël di ko marchander wala di ko dagg mooy moomuñu ko borom bi tabaraka wa la mooy ki nga xam ne moo moom yaramu jaam yi léegi nag bu loolu leeree moo tax nit ki manula soppandekoo ci yaramam nu ko neex li ngay dégg ñi nga xam ne xamuñu dara minal kuffaari wa man walahum ci ate façon yooyu ak jullit ñi nga xamante ni xamuñ dara leen topp ci wax yooyu nga dégg lu bari surtout ci femmes yi je suis dépositaire de mon corps je suis bokk le propriétaire de mon corps j'en fais ce que dama ciy def maa moom sama yaram lu ma neex laay def loolu waxu ko xamul dara la waxu yéeféer dëgg nga même bu dee ne jullite ko wax kenn du na ko yéeféer nga waaye wax na wax yoo xam ne waxu yéeféer yi la mooy ne déedéet mbir yi yàlla moo ko moom waaw borom bi moo ñu bind moo ñu moom mooy rabbul alamin mooy boroom bindee fi kon suñu yaram yi moom li mu bëgg loolu nga ciy def li naan ku la ku la aal ay gët ay bët nga xool fa mu bëgg voilà yu mel noonu la waaye mooy borom bee ñu ko defal moom moo am droit nañu lii ak lii ngeen ci def moo tax nit ki amul droit di dagg yaramam jël lañ set di la boppam loolu dafa xaram voilà non seulement sax ab yéeféer bu génn àddina julli ñu jàpp ko di ko def noonu bi mu sax loolu dafa xaram waaw muy mus la boog alquran kii boo charia euh, da koo tere voilà kon loolu mooy cosaan bi dafa xaram nit ki di jël dara ci yaramam di ko joxe bu ñu waxee loolu moo am beneen affaire mooy lislaam beneen côté bi amul ay solution yoo xam ne ay solution radicale loo xamante ne nii saa ne danaan la sawaay bu liy xewee moom lu metti lii lu mu man di demee affaire bi lii la sa yoon na wucca ay wakil crevant ah, na dia ah, non non loolu amul ci l'islam léegi euh, moo taxoon lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu jamono yi yu yu yàggul yi ñu ne euh, don d'organe du mën a nekk parce que xadiis yi nii yëpp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne loolu taxu ñoo jóg lii sax man lii sax moo euh, bokkul woon ci li nga xamante ne nii jàppoon nañ ne war nañ cee wax te sax bokkul woon ci ci ci li ma doon xalaat waaye comme que ñëw nañ ba fii di wax ci xabru ak toog ci ak diñ koy diisale yooyu yëpp tax ñu ne kon euh, ak nit ki moomul kooram ak yooyu kon nit ki mënula maye dara ci kooram waaye nag lu tax parce que bu dee par exemple ab rein la joxe ndax nit ki rein ñaar la ci yor bu dee dafa joxe benn ah beneen rein bi dina am euh, loo xamante ne mooy joxe na loo xam ne moomu ko ndax yàllaa ko moom waaye nag quante deret don euh, mooy don de sang ñu ne don de sang mën naa ne même bu dee ne moom itam ci cosaan dafa xaraamoon mooy bu ñu la nee ci cosaan mooy ci cosaan loolu warul mën a nekk waaye nag ab darura da koy wan da koy maye mooy bu bu bu loru taxawee loolu day possible lu tax parce que de sang xam nga ne sang ci li gën a dëgër deretu doomu aadama bi euh, sobe la waaw mooy sobe la moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ndaw sa ñëwee euh, Fatimatu bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam inni imra'atun ustahaadu fala fala athur afa ada'u as-salaa qaala laa innamaa dhaalika irq yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba pare mu digal ko ne ko deel raxas foofule loolu le fait mu digal ko dee ko raxas loolu mooy wane ne lool daa nekk loo xam ne sobe la te le fait mu ne loolu ab euh, euh, ndax dañ ne man jigéen laa boo xamante ne ni damay gis njorgel mooy damay njorgel mooy sama euh, règle yi du arrêté waaw sama mbaax yi day continuer rek di ñëw may gis deret saa su ne ndax damay bàyyi julli yonent waaye saa saa ne ko déedéet lool benn sibit la bu faj benn veine la bu faj te veine xam nañ ne veine que mu nekk ci loxo bi ak mu jógee fa nga xam ne ca wàllu pëy ba ak yooyu benn la ak tànk yeeg fu mu man di jaar ci yaram bi sibit yi benn la bu lee ne yonent waaye saa saa dane benn moo ci faj kon dañuy ba pare mu ne loolee eh, loolu la ba pare digal ko mu koy raxas saa bu waree bu waree julli ñenn ñi boobu naan da doon sangu saa su ne loolu taxuñoo jóg masala boobu léegi wala day jàpp saa su ne ak yu mel noonu loolu taxuñoo jóg mais la fait que mu digal ko loolu mooy wane ne kon da koy raxas loolu sobe la moo taxoon te nga xam ne daa ñëwoon tuddoon nañ ko fi daal di tuur ndox ci jàkka ji yonent bi alayhi salaatu salaam da ne fa amara sayna anas muy sahihayn radiyallahu anhu mu ne eh, fa amara bi dhanubi min ma fa uhriqa alayhi mu digle ne nañ ko jox li nga xam ne mooy baag boo xam ne ci ndox ñu sotti ko ci ngir xam ne lii saw mooy tuur ndox yi ab sobe la boo xamante ne nii lañ koy euh, laabale mooy sotti ci ndox comme ni mu diglee fële Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha mu raxas fa nga xam ne foofu le ba pare daal di julli mu ngi noonu kon nag euh, euh, laablu léegi. liñ bëggoon a foofu mooy kon deret sobe la léegi nag bu doreet lekkoo sobe kon jaay sobe ci boppam xam nañ ne daaw nekk loo xam ne dafa waaw ndax di jaay lu xaram jaay jaay sobe dafa xaram yooyu yëpp gis nga yi yëpp ay masala yu gudd la mais taxuñoo taxuñoo jóg fay dañuy wax nii rek di dem quoi parce que euh, bu ci nekk am na loo xamante ni nii ay masala la ak tamit ay xóota la ci leeral yu ci am ak ay wuute léeg-léeg <coughs> voilà mais mooy sobe kenn du ko jaay voilà mënoo jël sobe naan na koy jaay mënoo ñëw euh, loo xamante ne borom bi da koo xaraamal inna allah xarama dafa xaraamal xamr euh, xinziir ak asnaam yeeg yooyu nga ñëw di ko jaay loolu man da nekk voilà mënoo ko jaay te mënoo ko may loo man da jaay mënoo ko maye tamit loo xam dafa sobewu manoo ko jaay kon di jël lu sobewu muy deret di ko joxe loolu ci cosaan dafa nekk lu xaraam waaye bi darura taxawee te sharia moom ad darura yonent suñu borom moo ne illaa man euh, faman fa man turra ghayra baghin wala aad ci lekk midd nga xam ne dafa xaram moom tamit waaye ki nga xam ne dafa loru te nekkul koo xam ne day jéggi dayo tey delluwaat ci mbir yi noonu ginnaaw ba nga xam ne loram de tegu na ne mu ne bu dee kooku fala isma alayhi amul benn bakkaar ci mu lekk loo xam ne ndaxa mbaam xuux dañ koo xaraamal waaye bu boobaa bu naree faatu wala ragal ne day faatu moom rek a fi nekk ci lay lekk loolu nag moo tax muy ad-darura tubihu al al yi nga xam ne ay ay ay lordu bu euh, darura bo bu taxawee nécessité day tax yi ñu la xaraamaloon sariya ñu daal di la koy daganal waaye ah, ma ubiha xali darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xam ne dañ koo dañ koo permettre sariya da la koo permettre may la ko nga man koo def ndax nécessité ndax loru moo taxaw dañ koy nat nag mooy bu loru nga demee dañ koy teggi ndax al amru ida daqa tasa wa ida tasa daq ndax mbir yi kat bu dee ne dafa xat sariya da lay da ko yaatal waaye wa ida tasa daq bu bu yaatuwaatee nag mu delloo atte ba fa mu dellu woon daal di koy xatalaat delloo waat ko na mu meloon kon liñ doon wax lool mooy don de sang ci kaw noonu mooy moom ci cosaan dafa xaraamoon waaye bi darura taxawee nit koo xamante ne nii accident yi day am nit ñi di di di di di ñàkk ay deret fu ne banque de sang yi di manqué te dafa soxla bu ma juumul doon naa ci am na yu ma ci doon liir mooy ne li ñu soxla ci sang daanaka gars yi du ko am waaw ndax ñu bari conscient wuñ ci lool te duñ dem di maye sang duñ dem di joxe di maye deret day tax accident bu amee yoo xamante ne ñu bari ñàkk seen deret na nga xam ne ñoom ñoo am groupe sange sànkam ndax loolu dafa jar a xam ndax booy maye sang bu boobaa ñañ xam yow ñoom dina docteur yi waa kër docteur ak na koy toppatoo ña nga xam ne yaw groupe bii nga bokk yow fii nga bokk ñii nag ñoom ñoom ñoom donneur bu ma juumul bon médecin <laughs> Sayyidatu Fatima moom bu ma waxul bu bu dee léegi nga li may wax du noonu rek <laughs> nga jéggal ma <laughs> voilà moom sama sama sama petite sœur la boo xam ne ci ci ab docteur la bu dee bu dee daal li may wax du noonu daal nga jéggal ma rek te xam ne moom sama mag ji xamul tous li may wax day tat day tat waaw ah, nga jéggal ma yi ak yéen médecin yi nga xam ne ah yéen Seydina Yaquba Bodian ad-docteur bu ngeen ko déggee yéen ñëpp ngeen daal di may jéggal daal xam ne man daal seen grand moo xamul dara ci li muy wax maîtriser wul dossier yi <laughs> waaw <laughs> groupe O <laughs> groupe O O O O xool daal dañ naan donneur universel moom man na jox ñëpp voilà am na ñoo xam ne rek ay A plus A moins ay A nangam ak i nangam ak yooyu am na ñoo xam ne ñoom seen bopp kese lañ mën a joxe am ñoo xam ne ainsi de suite yooyu. mooy ña ngay jël deret ji dañuy xam placement yi yi nga xam ne moom la ñuy jël ak yooyu euh, plaquettes yeeg yooyu dañuy xam bii ñan ñooy dem fan waaw bu boobaa lool day mën a nekk sariya da koy permettre ngir sauver ay vie voilà loolu day mën a nekk bu ko defee manque de sens yi di euh, mën a remplir ndax jéyeekat fu ne lay xewe waaw am na ñoo xam ne accident domestique seen kër la ñuy nekk doon def dara am lu leen dagg ñu manqué deret yu bari pompier yi ñëw bu dee ci dëkk bu normal voilà mais ñun suñu réew yee moom walla iyaazu waaw dëkk bu normal pompier yi ñu woo leen ñu ñëw jël ci la yóbbu la bu ñu la yóbboo te moo tax it baax na di xam yow nit ku nekk ñu xam groupe sanguin bi nga bokk loolu boo tax alhamdulilah gis naa Sénégal def nañ lu am am solo loo xam ne France sax defuñu amuñu loolu mooy ñi nga xam ne képp koo xam ne dawalkat la oto loolu yàggul parce que man 2011 ba ma fay am permis euh, loolu amul woon mais euh, bi may kiiwaat sama permis bi euh, gisoon naa ne ñoom dafa be dañ lay laaj groupe sanguin voilà da ngay dem ñu laaj la groupe sanguin